boo fi nee nag di di uti uti moo xam ne daganul ngir nag honoré loolu lay nga ne moom lañ la fas bu boobaa yaa ngi dugg ci lu xaram te di nga am problème ca sa kanamu borom tabaraka wa kon nag yeneen bi alayhi salaatu salaam ne waaw kon bu ma ne woon waaw law qultu na'am la wajabat bu ma ne woon waaw de da doon war wala mastata'tum takun am te comme bu ngeen ko man ñëw at mu nekk agsi même ñi am alal même ñi nga xam ne am nañ santé côté yooyu yëpp ma ne loolu dañ koo manul du ngeen ko man summa qaala ginnaaw bi yonent na saa saa wax ne hein zaruni ma taraktukum bàyyi leen ma ak li ma leen bàyyee zaruni ma taraktukum bàyyi leen ma ak li ma leen bàyyee te ngeen yëg ne waaw fa innamaa halaka dëgg-dëgg li nga xam ne moo alakoon fa innamaa halaka am na innamaa ahlaka comme niñ ko gisoon na xadiis bi romboon na li nga xam ne ci la alake li alakoon li nga xam ne moo alakoon man kaana qablakum ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon te alku fi gina rëy fu seenu alkande jaar mooy lii bi kasrati su'aalihim mooy seen bari laaj wax xilaafihim ak seeni wuute yu bari ala anbiyaa'ihim ak seen yonent ya alayhimu salaatu wassalaam kon nag fa iza amartukum bi shay man rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu ma leen digalee ci mbir mu man di doon fa'tu minhu mastata'tum ni ngeen ci dikkee nu ngeen seen kem kàttan nu ngeen man wa iza nahaytukum waaye bu ma leen teree an shay'in ci mbir fada'uhu na ngeen ko bàyyi ci saase hadith bi mu ne rawahu solo ko muslim al imaamu muslim abul husayn rahmatullah alayhi hadis bi romboon na te hadis bi ci arba'iin an-nawawiyya moo doon numéro vingt-huit hadis bi ñu génnoon buniyal islaamu ala xams ci arba'iin yi moo doon li nga xam ne numéro trois hadis numéro trois euh, ñetteelu hadis bi bii nag moo doon hadis numéro vingt-huit ci arba'iin yi romboon na nag ci Riyaad bi ñu gisoon ko hadis cent cinquante-six foofu lañ ko gisoon chapitre douze baabun fil amri bil muhaafazati ala sunnati wa aadaabihaa voilà moo doon premier hadith fal awwal moom la imaam njëkkoon indi tàmbale ko woon nag ci njàlbéen bi nii foofu danoon an abi hurayrata radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala da'uuni maa taraktukum innamaa ahlaka man kaana qablakum kasratu su'aalihim wa ikhtilaafukum alaa anbiyaa'ihim fa idhaa nahaytukum an shay'in fajtanibuuhu wa idhaa amartukum bi amrin fa'tuu minhu mastata'tum waxoon nañ la foofu hadis bi war nañu am 1272 ah cent cinquante six mille deux cent soixante douze mu ngi ci walilah alhamdu wal minna ah, ah, ah, lahul fadlu wal minna waaw jalla jalaluhu wa azza kamaluhu wa azuma sultaanu tabaraka wa taala moo tax lépp luñ ci waroon wax yaataloon nañ ko foofu hadis bi bokk na ci ummahatul ahadis yi hadis yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci l'islam bi waaw hadis bi waaw ba pare renseignement waale lépp lu jëm ci wàllu euh, euh, ni nga xam ne àtte yi waaw te am na luñ ci doon wax keroog mooy côté nax yu beeg amru mooy tere bu taxawee ak digle loo xam ne il faut jaam bi def ci leer na que ëpp doole mooy tere te waxoon nañ la xadis bii ne la fii la tegu yeneen saa sàmm ne mu leen digalee mbir benn mbir fàttu minhu na ngeen ko di kem mastataatum seen kem kàttan waaye wa idaa nahaytukum an shay'in fad'u nee na ma leen tere da tere moom amul par mooy je ne suis pas prêt wala je ne suis amul yooyu ah pare bu ma euh, xam nga affaire yi ndànk c'est donc donc voilà parce bi noonu euh, day xaw a nekk yi waaye après yàlla xam na ne billahi man nañu ko kononte ko ñoom saa saa dana ma leen tere dara na ngeen ba alors que bu dee yi muy loolu selon capacité ku nekk la waaw fattaqullaha mastata'tum waaw teet leen seen boroom ci ndigal yi tere yi waaw seen kem kàttan waaw tere yi nag mooy bala li kàttan gi ñu ci boroom bi jox mooy mooy baax <laughs> waaw moo tax yooyu saa saa leeral bi foofu bu ma leen teree dara moom fada'uhu na ko ba ci saasi waaw moo tax al al an nahyu mooy dar'ul mafaasidi muqaddamun ala jalbil manaafi' waaw jañ li nga xam ne mooy lor ah loolu moom mañ féetale kaw ci li nga xam ne mooy digg li nga xam ne ay njariñ la waaw hadis bii nag buñ amee lenn dong lees xam ne moom lañ ci yokkaat mooy kon lépp lees ci war a waaw da ngay ba nga xam ne boobee lañu ko gise woon ci fiñ la wax sànk xanaa buñ amee luñ ci yokk mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi li baabu wujubil hajji wa fadli di wane farataalu lii waxul ngëneel yi taxu koo jóg instant bi ñaari xadiis yi indi fii mooy wane farataak ak fii nan la ko wanee ci sunna yeneen saa saa nee yaa ayyuhan naas xutba wax ak nit ñi te da doon wax ak saxaaba yi eh, eh, ci njaal benn waaye umma bi xeet bi tabaan ñoom ñëpp a topp seen gannaaw ba ilaa yawmiddiin mu ne yaa ayyuhan ee eh, yéen nit ñi tabaaraka wa taala inna allah dëgg dëgg borom bi xat dëgg-dëgg farada alaykumul hajj loolu di war ne kon farata la boroom dee leen farataal daa bokk ci expression yi wane ne lii farata la buñ la nee lii fardun alayk waaw ak waajibun alayk ak ala naasi ak ak ak walillahi boobu nga xam ne moom lañ gisoon voilà moom lañ gisoon walinnaasi ala walillahi ala naasi yooyu yëpp daa bokk alfaazu yi nga xam ne mooy day wane ne lii nii al wujub lii nii këne lii lii euh, euh, farata la alfaazul day wane ne lii nii farata aywa kon loolu euh, da koy xam waaw loolu da koy xam kon nag yii nii yeneen saa saa ne inna allaha farada borom bi moo farataal waaw aleykum ci seen kaw lan alxajja aj waaw mu ne fa xujju joxe li nga xam ne mooy ndigal li amru fa xujju aj leen kon nag inna allaha farada di war ne kon lëkkaale suñu wëntu baabu wujubil xajj aj dafa nekk loo xam ne farata la du loo xam ne dangay ngay fontu naan man bu ma siyaaree sama dëkkub sëriñ doy na ma aj eh, eh, foofu moom doy na ma sama Makka ak sama Medina kadib waaw loolu waxu nar la ak waxu jaahilun boo xamante ne nii aji réera kon la même bu dee fam nekk ñu ngi naan kilifa la moo gën a réer li boroom xam-xam yi naan eh, diw eh, eh, moo gën a réer parce que ku wax loolu ginnaaw bi nga xamee lii moom li alquran doon wax naan inna la ñi nga xam ne xummilu tawrata summa lam yaxmiluha kamasalil ximaar yi ak ñooñoo leen waaw ñi nga xam ne dañ leen a yemoon yenoon tawraat bu dee ci ñun mooy ñi nga xam dañ leen ne ay dox leen alquran ñu bañ ginnaaw bi ñu ko xamee ñooñu misaalum mbaam lañ yor loolu moo tax nga dégg boroom xam-xam yi naan kooku ajhalu min xinaari ahli waaw waajooju moo gën a réer mbaamu këram ni mu yeewu waaw <laughs> gis nga mbaam ni mu yeewu fee ram bi mu yeew ci ëttu këram mu koy bayal di ci yéeg di ko takk saret di def noonu di di ko bàyyi léeg-léeg muy dem di àll bi di for wala yu mel noonu mbaam moo moo ko tane waaw waa ji moo ko gën a moo ko gën a réer te du wax ju garaaw wax naa la loolu mooy li alxuraan na waa ji nga xam ne ñi nga xam ne ñu leen a joxoon tawraat ne leen yéen leen ko joxe leen ko ñu bañ ñu bañ ne duñ ko doxe kamasalil ximaar yi ñoo mbaama yem kon loolu ñaar kon loolu lu leer a leer la lu leer a leer la waaw kon yooyu yëpp muy ay waxi caaxaan yoo xam ne ngay dégg ñoo xam ne. vraiment boo leen déggee xaw ma da nga faa war a toog di jooy wala lan moo lay dal rek léegi nag ñi nga xam ne xamuñ dara bëgg nañ ne la nag léegi yow <laughs> lan moo tax doo dem ci ñooñu di leen siyaar façon nit ku mel noonu bu dee loolu lay wax même bu dee sëriñ la wala kilifa la mbootaay ga mu nekk ñu naan la lu tax doo fa dem doo dem di di di fekk mbootaay yooyu mbootaay yooyu kan képp kenn ku xam fekk koo xamante ne mbootaay woo xam ne wax yu mel noonu la ñuy wax yow day xaram nga fay tegati sa tànk boo fa newee bu dee manoo leen koo tere manoo leen koo tere wala ngay nga nga xupp leen wax leen ko man buñ la dul dégg mooy boo ci paree foofu dootoo ko amoo droit di mu jaamalante ñoom parce que voilà ñoo bokk nee nañu ñoo bokk tarixa amoo droit di toog ak ñoo rek waaw loolu loolu amoo ci droit amoo ci droit dafa xaram ci yow waaw parce bu boobaa yaa ngi toog hmm, ñuy fule waaw aaya yàlla yi nga gin koo digg léegi di ko saboote di saboote waaw di saboote aaya yàlla yi waaw waaw nga ñëw toog la hawla wala quwwata illa billah après ñu ne la euh, grawul ko waa yow da ngaa war a toog parce que euh, euh, nàngam ak nàngam xëdi caaxaan la waaw alors que borom bi waxoon na la ne yooyu bu leen waqad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaxuudu fi hadiisin ghayrihi innakum idhan mithlahum waaw inna allaha jaami'ul munaafiqiina wal kaafiriina fi jahannama jamii'an borom bi waxoon te suuratul nisaa ne ta wàcc woon nañ ci ñoom ci tawraat waaye ñun wàcce nañ ci alquraan waaw kene bu ngeen fekkee aaya yàlla yi bu ngeen déggee aayaay yàlla yi yukk faru bi ñu koy weddi ay nit taxaw di oser di wax ay wax yu ñàkk teggin di weddi alxuraan ak njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko fouler aux pieds parce que nee nañ kilifa lañ fañ nekk te kat diine lañ leen di woowe wal iyaadu billaah wa yustahza'u bihaa ñu ko ñu koy saboote waaw di war ne ay yii moom ñi ñi ñi tollul fenn na koy def waaw ay aji yi dañoo baax rek waaw wala julli sax ay nangam ak nangam waaw ñi julli sax ñooy borom daraja yi wal iyaazu billaah yow nga toog fekke wax yu mel noonu borom bi ne waxoon naa leen fala taqudu maahum bu leen ak ñooñu mukk jóg leen ci saa si waaw bu bokkaayati jotaay bi xatta yaxuudu ba ni nga xam ne ci la ñuy xuuse bàyyi wax jooju di wax leneen loo xam ne lu baax la fii xadiisin xayru lu wuteeg di saboot alquran di weddi alquran bu ngeen ko deful ba ngeen fàttale koo toog te manu ngeen ci dara innakum idan mithluhum da leen leer na yéen ak ñoom yéen a yem même bakkaar parce que bu dee ñooñu waxi njombe yéen nga toog taataan seen nopp di leen may fu ñuy sottee seen kaddu yu ñaaw yooyu ba pare bu dee ko xam la ñu ciy jaar diw fekk war na ko bu dul dëgg doon na wax. borom bi ne inna allah yéeg leen ne borom bi jaami'ul munaafiqiina aji dajale naafiqi wal kaafiriina ak kuffaar yi yéefir yi waaw. fii jahannama biir jahannama laa wax jami'a mboolem seen Allahu akbar waaw kon nag lii dafa leer waaw li nga xam ne nag xamuñu lii waaw naan la waa diwul tax doo dem jataay sàngam boo baax boo kiiwee leeral ko nee ko jataay sàngam kat du dara ah. li tax man manumaa ànd ak ñoom wala di toog ak ñoom wala di bokk ci ñuy wax parce que yu fay di yañ fay wax man man ma koo postulé waaw tamaruma leen koo tere waaw te di fa toog borom bi moo ma xaraamal may ànd ak ñu mel noonu wax ko aaya waaw bokk leenu sëriñ en tout ci kaw li muy woo seen yoon la wuti yow seetal dëgg waaw dëgg mooy li réer jullit bi fu mu ko fekk moom lay for kon nag loolu daa am solo kon aj du ay fox wala caaxaankat yi nga xam ne ñoo naan waaw waaw voilà parce que les autorités saoudiennes yaa non il faut boycotter le hajj c'est c'est des juhaal waaw waaw li ma déggee keroog imam bi wax benn euh, <laughs> bi foofu waaw mu ne lay dégg gaa yoo xam ne ñu naan dañuy on va boycotter la xaj nga ñu xurum yi aj aja ngi jege si mu naan si mu ma wax waaw benn mbokk bu jàmbaare la euh, mbokk malien waaw waaw loolu entre parenthèses lañuy wax naan gaa yi mooy de wolof yi dañu tàmb araab yi dañoo dañoo raciste dañoo raciste dañoo raciste <laughs> man ma ne man de waa dëgg yàlla man de am laa gis ci France te boo demee réewum arabe yi c'est comme ça ay noirs yoo xamante ni ñooy imam ya waaw te France yi bés bu ñu defaree jàkk gis ne yow xooluñu ban couleur nga yor gis ne yow yaa boroom xam-xam na tamit ku xam nga ku am kii nga ci ñoom ci seen bopp ñooy fexe yow jàkka ji nga ci nga jiite fi wala nga ciy joxe daal xaal xooluñu ban couleur nga yor alors bu dee ñun africain yi ma ne booba ma posé woonu question te si rawaloon mu ma fàttewu ba bu dee sama fàttal ku baax man nag bëgg naa ñu wan ma biir Ndakaaru benn jàkk boo xam ne ab naar moo koy jiite waaw waxuma jàkka joo xam ne ñoom ñoo ko defaa de non jàkka joo xam ne par exemple ñun ñi sant jóoba ki sawa ki njaaye ki nàngam ñoo defar suñu jàkk ba pare nangu benn arab arab yi bu dëkk ci koj bi waaye xam nañ ne moo fi ko xam-xam moo fi gën a euh, mën a taxawee yooyu ñu bàyyi ko mu nekk imam bi man de question la boo xam ne moom laa posé woon neew ma nag amul de mais dama ne man ma koo gis masuma koo dégg ku ko gis walla nga dégg ko wax ma ko waaw wax ma ko ma seet waaw bu boobaa ñu xool fan la racisme gi féete waaw fan la racisme gi féete kantaa juhaal yi ngay def boo demee Tunisie yooyu juhaal xattaa bu dee président la nekk jaahil di def ay politique yoo xam ne anti noir ak yooyu loolu jaahil la mais da ngaa gis ay boroom xam-xam yoo xam ne loolu lañuy def bu ñu waxum réew xam-xam a tax ña yor xam-xam baa tax surtout ci wàllu diine ñi yor jàkka yi yor affaire yooyu bés bu ñu gisee xooluñu ban couleur la yor waaw non seulement kooku boobu imaam kooku bayaan la doon def mooy li ñu naan bayaan Sénégal nga xam ne balaa imaam bee ñëw ki nga xam ne mooy taxaw daal di def benn fàttali muy imaam boobu imaam la malien mais imaam raatibu jumaa jooju il est malien waaw il malien d'ailleurs bi waa pare moom moo ñëw jiite def xutba jiite. ñoom ñaar ñëpp ñuy ay malien waaw benn arab yi ñeewuñ waaye c'est quoi ça fii fii non euh, nangam alors que ñun wala yàlla bi moo tax il faut ñu bàyyi léegi moom mooy gars yi dañ naan ay ay on va boycotter le hajj parce que voilà bu ñu jëlee alal ji def ko ci ak gi dafa cher en plus alal ji ngay joxee da nga koy jox roi d'Arabie saoudite mu jël ko jox ko président Amérique bi président Amérique bi jël ko euh, di ci xeex l'islam ay nàngam ak nàngam xoolal ma raccourci waxi kaccoor yoo xamante ne nii ak ana ñooñu ñooñu ñooñu xam mooy ma wax ne am na ñoo xam ne moom boo leen jëwee di nga am problème man boo ab Arabie saoudite bu ma ko wax ko lu dul noonu ban occasion laa am ngir gis ko ne ko baal ma jéggal ma man am naa occasion wax moom wallahi aw ma ko mën naa dund cent ans benn roi arab dara bi soolu duma ko gis aw ma benn fu mam amee occasion daje moom léegi may permettre sama bopp di wax lu ñaaw ci kooku ci loo xam ne awma ci preuve bi laa bayyina awma ci benn preuve ay rumeur la ay kàcc yoo xam ne moom la ñuy wax te yàgg nañ koo def man waxoon waaw laata ma doon dem ca koor am na image yu ma xaw ma benn mbokk ma ko woon naan ma gars yi nee nañ dañuy toj ci montagne Uhud gars yi koy tojog nangam nangam di dal ci euh, euh, prince héritier bi man man dama koo gis ne lii kadim la du dëgg dafa yoo xam ne c'est simple quoi. te man nii dem naa ko gis ko li ñuy wax du dëgg amul te ñoom ci seen bopp xam nañ ne amul de mais nañ dóor ay polémique yu mel noonu bu kiiwee ñu indiwaat def ay montage nit ñi mel ni ay xar topp yu mel noonu tax ñeen di ramasser ay bàkkaar di dem mu ne subhanallah vous boycottez le hajj ça veut dire quoi vous boycottez votre seen ngëm yàlla ngeen di boycotter bu ngeen di aji ku ngeen di ajal ruwa ngeen di ajal ala alaan wala fulaan wala illaan diw wala daa ngeen di ajal ku ngeen di ajal du yàlla boo demee fooy dem Makka bi dina mu ne leen kaay leen ma jox leen benn astuce <laughs> imaam bi ki doon def bayaan rahima la mu ne comme que noonu la demee da ngeen bëgg a boycotté képp kenn ku bëgg a boycotté mais demal aji mais boo demee bul def benn achat waaw bul def benn achat <laughs> mu ne te loolu gaa yi du ngeen ko gaa yu bari gi leen bopp ñooy dem ñu may leen vingt kilos mbaa vingt vingt deux kilos ñu ñëw def vingt cinq kilos wala vingt sept dem taxaw ci ci aéroport bi ci guichet bi fi ñu enregistré di ñaan di saraxtu ñu ñu ñu ñu may leen wala bokk ñu ne leen fay leen te loolu yëpp yaa ko fi jënd kon nga bàyyi fa bul jënd dara booy booy ko te nga dem defi sa jaamu yàlla yooyu yëpp ay waxi caaxaan la yoo xamante ni iblis. ci lay jaare ay nit ñoo xam ne ñenn ñenn ñaar ay imaam lañ ñëwee kii lañ wax waxi caaxaan yooyu di xam bu naarul jaxim la def ci suñu diggante digganteeg suñu yenn mbokk yi ñoom baaxuñu nangam ak nangam mais bu dee am na foo xam ne juum nañ fa loolu xam nañ ko ñu ne fii juum nañ fi mais loolu dinañu tere ñun li ñu war ñun li yàlla farataal ñu bàyyi ko parce que ñoom diw liñ nekk du noonu wal iyaazu billah a'adana allahu min al-ghurur moo tax réseaux sociaux yi ko moytuwul dem ca li baax te bàyyi façon yu ne nii ñu wax wallahi yow halkane dina la yomb halkane dina la yomb waaw di nga toog foo xamante ne nii di nga rëccu foo xam ne rëccu wees na ay boycotté la aj mooy la waxi caaxaan yooyu moom laa doon wax façon yu mel noonu ñoo bëgg léegi bu ñëwee ca aj ga jamonoy xutba minaa yi xutba arafaat yi nangam ak nangam namira boobu ak yooyu nangam ak nangam yooyu yeneen saa sax defoon muy yu ñu xam gars yi lan lañ bëgg ñu def ko tribune politique di wax la géopolitique mondiale kullu hada baatilun wa zuurun wa qawlu buhtaan waxu neen la waxu ñu xamul tous lañu waaw di mere yenn imaam yi parce waxuñ ci géopolitique lu tax muy wax géopolitique géopolitique sax di fay seen nit da ngay xam sa bopp loo xamante ne xam nga ne sax wax dina ci jariñ yow imaam bi même bu doon wax est-ce que pour mu pour pour pour pour affaire bi sotti autorités yi lay waxal wala day ñëw di leen ko wax waaw nit ñu bari loolu lañ bëgg mooy classe lañ bëgg. mbir mi waaw booy laaye biir laaye biir en tête à la waaw soxla woo di taxaw. ay lettre ouverte au président de la république lettre ouverte au nangam yu fi jaaxaan yooyu ngay dégg ci suñu dëkk réew yi foofu amu fa de <laughs> wallahi képp ku bind lettre ouverte au prince héritier nangam di du yow moom de toute façon fa nga ko bindee laata ñu koy poste buy feeñ yow yàqu nga waaw réew day am day day day day day am autorité waaw kenn du may ñuy ñuy fule autorité comme ça loolu moo tax mënuñoo kenn du ñu jiiti ñu nekkee xawaar yi noonu di taxawaalu ci monde bi wala yàlla bi la waaw nga accès ci autorité bi la nga koy wax soxla woo woo média yëpp ñëw wala dugg wax ak moom ba pare média yëpp ñëw ñu dékk la ko nag ci suufu perron bi euh, de de de de de l'Élysée wala wala wala de de euh, palais bu Dakar bi. maanaam waaw wax naan président nangam nangam nangam loolu aarum wa naarum wa sanaar waaw boroom xam-xam léppam ci sutura lay nekk. waaw te loolu la ñu bale saa saa digal loolu la ñu jàngal moo tax al imam ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala mu ne nit ki moom bu dee da nga koo laayi biir en public kooku da koo laayi biir waaye bu dee bu don en aparté ko laayi biir mais bu dee da koo def ci mbooloo kooku laayi biiru ko da nga koo torox da nga koo gàcce la rawatina autorité mais da faagaagal waaw ñun loolu lañ bëgg classe ñu ngi xool xutba yi nga xamante ni imam yi wax politique koor korite ak tabaski ñooñ la ñuy ñooñ la journaliste yi dem di dékk micro waaw moom la ñuy def à la une waaw imam diw li mu wax keroog li mu waxat waaw année bu nekk ñu koy xaar wal iyaadu billah waaw nekkawu fa dara dul dal ci autorité yi wax lu ko neex parce xam ne ne réew mi nekk muy Sénégal yooyu moom da wax lu la neex gaa yi di la xool waaw waaw ñu naan mooy waxkatu dëgg la waaw loolu yépp caaxaan la tudd du waxkatu dëgg de déedéet kooku waxul dëgg kooku waxul dëgg du waxkatu dëgg kooku du waxkatu dëgg te boroom xam-xam bu dee wala bu dee boroom xam-xam la boroom xam-xam la boo xam ne doxewul xam-xamam caaxaan lay dox waaw wal iyaadu billah wal iyaadu billah fi caaxaan yooyu ay tribune politique voilà il faut qu'on parle nàngam ak nàngam loolu ña ko war a lijjanti nañ ko waxtaane ñun dañoo ñëw ngir jaamu yàlla borom bi ne woon wa azzin fi nnaasi bil hajji ya'tuuka rijaala ñun loolu lañ wuyu si waaw labbayka allahumma labbayk labbayka allahumma bi hajjin wa umra wala labbayka allahumma bi hajj wala labbayka allahu hajj umra bi umra après boo paree nga daal di def sa xaj nga nekk mat tamattu wala bi xaj mooy koo xamante ne ifraad la def aj kese wala labbayka allahu fi umra fii wala wala lu mel noonu fi umra muy qiraan voilà looloo ñu tax ñëw jaamu yàlla ku béwut lépp alhamdulilah li nga xamante ni dañuy sori yàlla dañuy distraire moom laa doon naan Arafat boo fa demee bi yeboo nga moytu njataay yi nga xamante ne ay feeru politique kese la ñuy wax diñ fa nekk benn sikar doo ko def benn laa doo ko def waaw nga nekk foo xam ne borom bi bi wax malaakaam yi xool leen sama jaam yi waaw yow nga nekk fa di waxee waaw ah, politique waaw ñu gën a ñàkk bokk moom ñuy waxtaane Ligue des champions wala iyaazu billah ñëw ba Arafat di waxtaane Ligue des champions ki tànk yaay naa settanina faala la yàlla yow la war a may ñanaan la yàlla yow war a sàkk saway jabalu rahma rahma rahma yërmande ja ñaanal nga naan li réel wala naan euh, les échéances politiques là politiques je pense que qui va sortir en tête là hein APR ou PDS ou ñu fi jaaxaan yooyu mooy lan arrêtez sa wax yi te nga nekk ci alxuraan yi nekkal ci zikar yi ñaata problème nga am wala masala yoo xamul ku la tanee ngi fi nga laaj ko loolu lépp ci la diine non wala iyaazu billah moo tax ku moytuwul réseaux sociaux yi côté yooyu quoi laa lay wax mais lay baax a nga waaw wóor na yàlla sa dund yëpp ci loolu koy passé ba pare nag tout le temps yaa ngi sa xol a ngi tàng di mer ay nit ñoo xamante ne yow defuñ la dara ay nit rek ñoo lañ jaxase ñoom waaw kon nag aadana allahu min al ghururi yal nañu boroom bi euh, euh, musal ci waru parce que ñooñ dañuy foog ne kat ñu ngi ci dara te wallahi laysu ala shay newuñu ci tus wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu ci lañu jeexal ñaari xadiis yi nga xam ne bon jotoon na romb léegi nag euh, li nga xam ne nag mooy bii di ñëw ñu daal di àggale xadiis boo xam ne nag waaw ah, léegi yii ñoom mooy yi nga xam ne mooy fii mu ne dinañ gis quelques séries de hadith yoo xam ne rek gisaguñ leen benn kese ci des buñ jotoon na gis mooy ndaw si ne woon yooyu saa salaam waa xale bii nag est-ce que am na aj <laughs> voilà boobu kese ci des te boobu ñëwagul léegi kon bii ni ñëw ñu gis hadith mille deux cent soixante treize boobu nag.